wa ardaahuma fil muqaddima fii faslu fi tilaawati wa ma yata'allaqu biha mu ne wajalahu aydan ala kursi tatyibahu kadaka ya uxay jàngoon nañ bii daa mel ni bëri mais jotuñu koon àggale ah dafa mel ni loolee la waaw waa yàlla baax na yàlla baax na mu ne moom sëriñ bi radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne bokk na ci yi nga xam ne boroom xam-xam yi rafetlu nañ ko ba léegi wajaalahu mooy teg gi nga xam ne moom ngay teg aydan ba léegi ala kursi yi moom jël kaamil bi teg ko ci li nga xamante ne mooy ci ab chaise bu baax ab fauteuil bu baax waaw ndax màggal ko waaye bokk nañ ci li nga xam ne daal la nekk ginnaaw fóon ko teg ko ci fu kawe ci chaise ci fauteuil yu nooy ak puuf tatibahu mooy di ko gëtt di ci def gëtt waaw di ci def li nga xam ne mooy parfum yu neex yooyu misk yéeg yu neex yi yi nga dina bëgg moom ngay fàngu ngir rek sa kaamil yeeg téeri xam-xam yeeg rawatina alquran beeg xam-xamu hadis yi nga leen ciy def di leen ci sotti yoo xam ne nag doo ko ci sotti ba mu yàq mbind mi bëbb ba yow léegi dootuñ ko mën a liir voilà ngir xeeñal muy xeeñ neex mu ne kazaaka na ko noonu yaa uxay yi yow saa su bokk lii bokk na ci yi nga xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah daal nañ koy sopp mu ne laakin naj'alahu wisaadatan mu ne li annahu muharramun faltattari léegi nag ginnaaw bi mu la waxee yi ñu sopp ci kaamil bi fóon bi teg ko ci lu kawe di ko parfum di ko gët di ci def gët mu ne nag gaa yi nag am na yoo xam dañ koo tere de laakin waaye nag ja'lahu kantaa kaamil bi def ko wisaadatam am njegenaay mu ne loolu dañ koo tere yow nga tëdd parce que salal bi dafa plat quoi nee nga walla matelas bi c'est bien mais sauf que aw ma njegenaay xaaral sama kaamil bi te kaamil bu rëy la xaaral ma teg ko fii di ko njegenaayu mu ne eh, non non yow looy def yi loolu dañ koo tere nga naan la lool ci doya dal kalaamu rabbil alamin la bokk waaw moo tax mu ne mu ne def comme njegenaay wala di ci soonoo ko yooyu dañ koo tere de waaw toog kaamil bi ne nii nga soonu ci loolu dañ koo tere wala nga teg ko njegenaay loolu dañ koo tere waaw mu ne li annahu ndax ne loolu muharramun lu xaram la du ay dañ koo sibbee dafa xaram laa wax fal tattare na nga nekk koo xam ne ku sàmm nga ba yii bu ci dugg jamais au plus grand jamais bu ko def bëgg sa confort yaram ba jël alquran bëgg lu neex sa bakkan ak yooyu ba jël alquran di ko di ko ñege noonu am sabab ndax ci la neew yi gën a neex waa <laughs> mu ne aw ja'alu shay'in fawqahu min kutubi ilmin ma hadha taskada tasqilahu bil khushubi mu ne aw ja'alu wala boog di def aw ja'la wala aw ja'lu wala aw ja'lu shay'in bokk na ci tere ba léegi aw ja'lu shay'in wala nga jël benn mbir teg ko fawqahu min kutubi jël yeneeni téere yu dul alquran teg ko ci kaw kaamil bi ci alquran kutubu ilmin ay téere xam-xam kadaa na ko noon dañ koo tere loolu dañ koo tere alquran kenn du jëlub téere ak téere boobu lu man di doon doo jël saxiix imaamul Buxaari teg ko ci kaw kaamil loolu dafa xaram dañ koy tere mooy dañ koy tere laa wax kenn du ko def waaw waaw alquran kenn du ci teg leneen ci kaw ak téere boobu lu man di doon waxi yàlla ngay jël di jël waxu mbindeef di ko teg ci kaw wal iyaazu billaah waaw naan sëriñ diwa ko bind ma ne woowal sëriñ yi nga am yépp ñi nga xam yépp seeni téere benn du ci tegu ci kaw alquran loolu la sëriñ bi di wax ni aw ja'lu shay'in fawqahu min kutubi ilmin wala jël ci teg ci kawam ci téere xam nga ne ma man nag lii ay xasida la wax sëriñ bee ngi nii di wax nga naan koy yaa ko gën a xam li muy wax téere mi du du téere xam-xam bu du téere xam-xam téere la la ah yaa ngi la xam Ahmadul Xadim li muy wax radiyallahu anhu <laughs> waaye nga naan da ngay wane ne loolooy wane ne taalibe nga ma loolooy wane ne xamoo li nga wax boo nekkee taalibe defal lii la wax waaw mu ne kon <coughs> min ku demee min kadaa naka noonu tasqilahu tamit dañ koo tere di diisal bi kaamil bi bil xusu bi ci ay bant yoo ciy teg jël ay bant yu diis teg ko ci kaw kaamil bi à condition mu nekk kaamil boo xam ne dafa bari ngelaw te fi mu nekk du kaamil comme mu nekk kaamil yooyu nga xam ne mooy muuluñu ko feuilles yi day mën a naaw waaw bu boobaa waaw kay boobu mën ngaa jëlu bant boo xam ne diis na nga xam ne boo ko ñu tegee ngelaw li du ko naawal loolu moom maye nañ ko loolu garawul mais lii ci wàllu ihaana waaw ay doya dal ak jël leneen même jël leneen lu dul moom teg ko ci lu yu mel nii dangay ngay bañ feuilles yi naaw te xam nga ne ngelaw li bari na boo ko fi bàyyi muy tasaaroo bu boobaa da ngay jël dara lu diis boo amee kaamil bu ñu móol looloo gën nga teg ko ci boobu nga ciy teg mais bu dee lii mooy bu dee amoo leneen lu dul ah bant bi yoo fi ne am na sama njortul li muy gën a kii mooy bu ma ko ci tegee du naaw bu boobaa may nañ la nga teg ko ci voilà sinon day naaw loolu la kon nag naka noonu di ko diisal ci ay bant yoo ciy teg wala ay feer. wala sa yii sa ordinateur voilà gars yi dañ ko tàmbalee wala jël sa téléphone teg ko ci kaw kaamil bi ma ne dindil waaw nga ne ma mais man am naa benn laaj wala waaw laajal tafaddal mashkura ma ne mais man bu dee sama téléphone bi dama cee def alquran mooy am na application alquran mën naa koo teg ci kaw kaamil mën na la noonu lu tax parce que sa téléphone bi alxuraan bi rek newu ci waaw leneen a ngi ci sa contact yeeg sa yeneen ak yeneen yeneen application yi ñoo ëpp alxuraan bi kon mënoo ko teg ci kaamil bi noonu loolul ci liñ la wax léegi ne dangay bañ mu naaw ndax ngelaw li nga teg ko ci bu boobaa mën nga ko ci teg ci ci il la boobu ci loolu léegi nag nga ne am naa beneen affaire mooy man est-ce que tafsir téere boo xam ne téere tafsir la comme Jalalayn waajib ay al imaam Jalaaluddin al-Mahalli ak Jalaaluddin as-Suyuti rahmatullahi alayhima mais seen tafsir boobu mën naa koo teg ci kaw kaamil dañ naa la noono mooy li nekk bu dee yow téere yi nii la bépp téere boo xam ne kaamilu kese la mooy mushaf bi moom kese boobu doo teg leneen même tafsir ka xam nga tafsir bi alquran bi yépp a ngi ci waaye daa am waxi keneen ku ci ne moo tax bi nga xam ne waxi bo ka kàddu borom bi kese la boobu ngay féetale kaw mooy kaamil bi ngay teg ci kaw téere tafsir waaw bu dee nag téere tafsir yi kese fi ne ak yeneen téere téere tafsir ngay teg ci kaw parce que téere tafsir yi alxuraan baay bépp ngi ci yaa ngi dégg voilà léegi nga ne ma man am naa beneen bu dee man damaa yor téere boo xam ne du kaamil gaa comme juzu amma bi wala bi commencé yaasin ba ci suuf ba ci banaas moom laa yor waaye ak tafsir bi nu may def dañ naan la jëlal boo amma bi teg ko ci kaw parce que tafsir bële li ci lépp di nekk nekk nekk mooy am na yeneen wax yu ci ne alors que bii nga yor alquranul kese la boobu ngay teg ci kaw ainsi de suite fa wa qis ala hada waaw léegi nag xiyaasal ci mbir yu mel noonu li ci des nag <laughs> xelal la koy may ak lii xool rek loolu mënuñ la lu ñëw ñu ne la lii la mooy loolu après Euh, euh, da ngay yenn yaa koy déduire wallahu ta'ala a'lam mu ne bokk na ba léegi mu ne wa yi ñu sopp ginnaaw bi nga xam ne kon wax na la li ñu tere ah mu ne bokk na ci yiñ tere aw ghayriha wa maddu rijlayni lahu kadha ta'alluqun fajanib kullahu mu ne bokk na ci nga xam ne dañuy tere ba léegi waaw def ko njegenaay tere nañ ko dafa xaraam wala jël dara ci téere xam-xam yi teg ko tere nañu ko duy teggin wala di ko diisal ki banta ki ordinateur ki tablette ak ñoomin téléphone te illa bi taxoon may wax mooy ngelaw yeeg yooyu taxul bañ mu naaw léegi nag muy ñëw di continuer ba léegi mu ne aw xayriha wala du du mooy dama wax sëriñ bi ne dama wax bant rek de waaye leneen law ko diisal mooy ordinateur yi comme ni ñu wax tablette yeeg façon yooyu sama iPhone bi mën a ko rell ci kaw kaamil bi teg ko ci noonu mukk yooyu dañ koy tere bokk na ci tele tere wa mat du rij lay ni lahu teg kaamil bi ne nee nga jël say tànk tàllal ko mu féete ci kaamil lii moom daanaka gaa yi xaw ma dañ koo xamul xaw ma dangay gis ku toog ci jàkka ji tàllal ay tànkam nale mu jéemale kii bi loolu euh, Cheikhul Haaji Malik alayhi ridwaanul Malik euh, téere lim def ci Zajrul Qulub Zajrul Qulub foofu am na da amaale na fa lan aadaabu aadaabu teggilu boo nekkee jàkkar ci jàkka ji waaw loolu yër leen ngeen xool baax naa xam moo tax yenn yi boo ko xamee di ko ar di ko moytu te tàllal sa sa sa sa sa sa sa tànk yi lëhu mu jëmale mooy idée yi jëm ci kaamil bi loolu dañ koy tere duy teggin kadaa na ko noon ta'alluqun nga nga nga wékkooku wékkoo ko bi quoi mu ne yii yëpp fa jaanib teetal kullahu mbooleem yiñ ne yii dañ koo tere na nga fexe soril ma ji bu ko def de wala wallahu ta'ala a sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma